salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi wala suuratul qitaal ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am ala quluubin aqfaaluhaa yonti laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk ak ñeent ginnaaw bi nga xamante ni nii lañu gis ñi nga xam ne wax na ni ñuy xame ku boroom birub baana nan lañu koy xamee mu ne afalaa yatadabbaruuna alquraan mu ne waa yéeféer yi ak naafiq yi waa ñoom xanaa ñoom duñu settantal alquraan ji am ala quluubin aqfaaluhaa walla boobu ndax alquraan ji dama ko wàcce ci ñoom ñoom nga xamante ne nii seen xol yi daa may kàdnaa mooy dañ koo tëj ba alquraan manu cee dugg am ala quluubin mooy bal kay ala quluubin aqfaaluhaa mooy fam na façon yéefér yoo xamante ne ni ak lenn ci naafiq kuba al yi yu mag yi ñoom moom alquran du jaar fen bay dugg ci seen xol ndax dafa am ay kànnaa borom beeku tëj dee mu ne inna alladina irtaddu ala min ba'di ma tabayyana lahum alhuda shaytaanu sawwala lahum wa amla lahum mu ne inna alladina gaañi nga xamante ne nii irtaddu dañoo dellu gannaaw ala adbaarihim ca seen gannaaw dañoo dellu ala adbaarihim ca seen gannaaw min di gannaaw ba nga xam ne maa tabayyana lahumul huda ginnaaw bi nga xam ne ci la leen njub gii di alquraan jii leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan moo tax ñu dellu gannaaw ginnaaw bañ gisee leer gii mooy ña xam ne dañoo dugg ci lislaam murtad wala nit koo xam ne dañ koo wan lii wane ne màndarga yi wan ne lislaam mooy dëgg waaye mu dellu gannaaw moo lu waral loolu le mu ne ashaytaanu ndax shaytaani di iblis sawwala lahum moom akum mbabooram dañoom ñoo leen moom sawwala lahum moo leen taaralal caaxaan yi ñu ne wa am laa di leen bari lool yi nga xamante ni mooy ay mébét muy mébét naan leen waaye dara yéen moom dina baax de toute façon waaw yéen moom bokk ngeen ak ñee ñii dañu tardé quoi seen diine yu arrière yi yéen nag moom de toute façon nu man di demee bon di vous allez voir non kay seen affaire dina baax bu leen wax dara mooy di leen bariloo ay mébét mu ne daalika boo gisee loolee nag gaa yi mel nii bi ànd annahum ndax ndax ñoom kat xaalu nañu ne li la lilladina karihu mooy naafiq yi nga xam ne dañuy wane ne jullit lañu waaye dellu nañ gannaaw bu yàgg ci seen ngëm yàlla googale li waral ñu mel nii ak yéefi yeen lenn ci yéefér yi wala lenn ci yahuud yi nga xam ne dañ doon dugg dugglu ci lislaam ngir nee nañ teg piège bu ko defee buñ duggee ci lislaam ba nit ñi gis nee ne dugg nañ ci lislaam bu ngoon gaa ñu daal di ciy génn bu ko defee nag bu ko defee ñi nga xam ne seen xel du xalaat bu bari ñu ne haa ñoom ñii kat ay nit lañ ñoo xamante ne nii boroom bi da leen a joxoon téere bu ñu demee ba dugg ci lii ba génnaat ci mooy dañoo gis ne baaxul suñu boroom nag ñoom lay wax ne zaalika boo gisee ñu mel nii ñoom naafiq yëg looloy mbooloo yoo yële ci yahuud yi bi annahum ndax ñoom xaalu nañu ne lilladina karihu ma nazzala allah dañoo wax ñi nga xam ne ñoom dañoo bañ li boroom bi wàcce muy yéeféer mahd yi yéeféer yu piir yi leer yi nga xam ne den daw nëbbuwuñ dara naan leen sa nuti'ukum fi ba'dil amri naan noo dinañ leen topp quoi ci lenn yi ah noo bu leen foog ne yéen jullit ñi ñun nii ñu nekk nii xam ngeen ne ñun ñoom bokkuñu dara waaye yéen tamit xam ngeen ne quand même ñun dañ cee nekk nii rek waaye yéen lañu àndal xam ngeen ne wallaahu suñu boroom nag ne la mu moom de mooy ki xam israarahum seen loolu lële nga xam ne moom lañ doon nëbbu nga xam ne bañ koy wax seen biir nañ koy waxee jamais ñu wax lii ci biir kanamu jullit ñi mukk waaye buñ newee mooy lam doon wax rek ci suuratul baqara bu ñu nekkee jullit ñi naan qaalu amanna naan ñun de dañoo gëm waaye bu ñu xa wa ida xalaw ila shayatinihim bu ñu wéeteeg seen shaytaane yi nga xam ne ñoo leen di rébelloo di tax ñuy fëttërlu ci àtte yàlla yeeg li borom bi di jàngale tabaaraka wa taala ñu naan ñu ay yéen xam ngeen ne yéen la ñu àndal waaye suñu borom nag ne wallaahu ya'lamu borom bi moo xam israarahum seen seen li nga xamante ne nii mooy seen secret yooyu la ñuy waxante noonu de suñu boroom ne fa kayfa ida tawafathumul malaayika mu ne waa ñoom ana nan la seen xaal di nekkee waaye ñoom yéeféer yii ak naafiq yi ak yahuud yi nga xamante ne ñoo bokk ak ñoo bokku mbuus waaye ñoom ana naka lay deme ida tawafathumul malaayika bu leen malaaka yi di faatee nag ñëw di jël seen ruux muy malakul mawti tuddoon nañ ko fi fan yele di sayyidina az az azrailu alayhi salaatu wassalaam ak ñi koy jàppale waaye ñoom buñ ñëwee yadribuuna wujuuhahum ñoom bu ñuy jël ruuxu yéeféri duñ ko jële ci ndànk de dañ koy bif ba pare di leen dóor wujuuhahum di dóor seen xar kanam yi wa adbaarahum ak seen gannaaw yi suñu boroom ne daalika boo gisee nag loolee lii nar leena dal bu ñuy faatu bi annahum ndax ñoom ittaba'u dañoo topp maa la nga xamante ne ni asxatallaaha li nga xam ne mooy merloo borom bi tabaaraka wa taala di jur sànjum borom bi tabaaraka wa taala képp moom la ñuy topp ñoom wa karihu ridwaana ba pare ñu bañ ngërëmu yàlla ci boppam lañ bañ mooy lépp loo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala nee na ku ko def am sama ngërëm ak def leen lii fa ngeen di amee sama ngërëm ñoom loolu la jàpp ne mooy li bon moom lañu bañ fa ahbatu amalahum suñu boroom nag daal di daal di màbb li nga xam ne lépp xam ne luñ mën a jëf la ci kaw suuf mu ne am xasiba alladina fi qulubihim maradun an lan yuxrija allahu adghanahum mu ne am xasiba wala boog dafa yaakaar alladina gaa yi nga xam ne fii quluubihim maradun seen xol yi daam ak muy feebarum nifaaq di feebarum naafiq an lan yuxrija allahu adghanahum ndax ñoom dañoo njort ne boroom bi seen bañ gi nga xam ne adghanahum seen bañ gi ñu bañ l'islam seen bañ gi ñu bañ jullit ñi nga xam ne mooy ne ñoom kese lañ yi lañ bañ daanaka bañ goo xam ne amul fu mu commencé boo amee fu mu commencé amul fu mu yem mu ne seen bonte googu seen bañ googu nga xam ne moom lañ feesal seen xol yi ñoom ñoom naafiq yi dañoo foog ne borom bi du ko génne walaw nashaa'u suñu borom ne cëy bu ñu neexoon bu ñu sooboon la araynaakahum yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam dinaa la wan naafiqi ba nga xam leen de fala araftahum te bu boobaa di leen xam waaye te ñoom sax di nga leen xam bi siimaahum ci seeni màndarga wala taarifannahum dane ko bu wal sooboon man dinaa leen ko wan fala araftahum bu ko defee nga xam leen bi siimaahum ci seeni màndarga wala taarifannahum mu ne ko sax moo de toute façon yow de di nga ko xam yow rasulullah ndax mooy ne dinaa la ko xamal ba nga xam leen fii xaw li mooy gis nga ni ñuy waxee mooy junj yi ñuy waxee rek mooy waxu naafiq yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dem borom bi da koo xamal ba ne nit bu ñëwee di wax rek day xam ndax ñii naafiq la wala déet moo tax mu ne ko di ko xam ne fii xaw xawli ca nga xamante ni noonu la ñuy waxee seen tournure yi ni ñuy waxe seen kii yi xam nga naafiq day bëgg di orne wax yi di ko taaral ngir ngir rek góondi lii mais bu xamee ni fii moom ay arab nga fiy wax mais day nekk koo xam ne moom. day fexe dégg arab di wax arab yu forta waaw ngir rek gondi nit ñi ak amuser la galerie waaw bu ko defee nit ñi naan oh sawaay moo wallahi moo dégg ayn bi moo mën a prononcer ayn bi de waa ji moo di yaaram sawaay moo di boroom xam-xam yooyoo leen neex moo tax suñu boroom xam nga suuratul munaafiqun doona leen wax naan idaa ra'aytahum tu'jibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasma li qawlihim ka annahum xushubun musannada mu ne nag boo leen gisee ci biti nii mooy ñoom seen apparence dañ koy toppatoo ngir wan nit ñi ne kenn gënu leen a gëm kenn gënu leen a tegu ci yoon wi wa te bu ñu waxee foo jaar gi déglu leen tellement ni ñuy éloquent leen ni ñuy waxee mais yonent bi aleyhi salaatu salaam képp koo xamante ne sérieux ak naafiq daa nekk ci yow boo ñëwee di wax suñu boroom nee na di nga koo xam ne fii lahnil qawli mu ne wallaahu te borom bi ya'lamu ci xam amaalakum seen jëf yi yéen nit ñi rawatina yéen naafiq yi bu ne seen dara na bu ci moom tabaaraka wa taala mu ne wala nabluwannakum ci laaya fanweer beeg benn mu ne wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujaahidiina minkum was-saabiriina wa nabluwa axbaarakum mu ne wala nabluwannakum wat naa ne man tabaaraka wa taala dinaa leen nattu yéen nit ñi xatta naa la ma ni may xamee surtout yéen naafiq yi wax naan waaye ba xare amoon moom ñoo fay jiit non moom kay moom moom wax dëgg yàlla on est on est mbir mi metti na lool wax dëgg yàlla borom bi bu ñu mayoon ñu mënoon a jihaat ngir ci yoonam dinañu ko def non affaire bi moom kii suñu borom ne waa kon baax na wala nabluwannakum waat naa ne dinaa leen nattu xatta naa la ma ba ni nga xamante ne ci laay feeñale ndax borom bi soxlawul nit ñi nekk ci àddina ngir mu xam fa ñuy mujjee moom mi leen jële ci ñàkk am amal leen xam fu ñu jëm xam li nga xam ne bu ñu ko deful woon bu ñu ko defoon la ciy génnee kooku soxlawul ñu nekk fi ngir mu xam mooy wala mu ne kon hatta na'lama mooy ba ni nga xam ne la ñuy feeñale almujaahidiina ba nit ñi gis ñi nga xam ne ñoom ñoo dëggu nekk ñiy kër këri tey fat joxe seen bakkan ci yoon yàlla minkum ci yéen waaye borom bi loolu la wax moo moom la waxoon ci suuratu tabaaraka ne moo leen bind li yabluwakum ayyukum ahsanu amala moom tamit lay waxaat nii rawatina ñooy pour ñépp la waaye rawatina naafiq yi mu ne ba kon ni may feeñalal mujaahidiina ñi nga xam ne ñooy jihaat ci yoonu yàlla minkum ci yéen wassaabiriina te ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy muñkat yi mooy du wassaabiriina ak muñkat yi déedéet mooy almujaahidiina minkum mooy ñi muñ wassaabiriina du waawu at fule de mooy ñi nga xam ne ñooñu di jihaad ndax képp man la dem di xare ji ngir jaay sa bakkanta fekk yow mënoo muñ yenn yi bu yàgg wassaabiriina wa nabluwa bu ko defee ñu saay ju daal di tester daal di examiner